du sajjati saaru sujjóot mak yéen fekk ak makka la yonent sallallahu alayhi wa sallam mos la nelaw guddi mukk te jàngut saar yi de saaru sajjati ci boppam ak saaru yaasin ak saaru tabaarakal mulk muy diyees la ko doon te ko doon tudde ñooy ñooy mun jiyaat mooy mun jiyaat yu mag yi mun jiyaatu safe mooy ay xulali fi banaa léegi ñaari ci mujjantal ba ñu jiyaata sabe ci saari nag mooy sa sajjati ak yaasin ak waaqaat ak tabaarakal mulki ak musammidi ak layli ak sharhi ak inaata nakal kawsar yonent daal daaw yee ma sa jàng daaw ma guddi mu sa jàng ko wanal fajari ci sabax juma itam yonent musu ko julleelu mooy yaari saari liibraamim tan ci bi dafa àgg ci ba dana ak alaateeg alaataal insaan yi ñu sajda ak insaan la daa jullee ñu ba si gis wàccuwul alif laam miim alif laam miim laaw yàlla alam mooy xam du muraadi ci ne moom bi ci alif laam miim tanziilul laa rayba déet ci fii ci moom même rabbil aalamiin ji le te yàlla la de te loolu am day yaquluna danañu wax iftarew duut na ko Muhammad am dañ ne yonent yàlla Muhammad moo fa alquran yi ci wàllu boppam bal bayit woo moom ala ko aji dëgg la min rabbika tukki fa borom sa de li tunsira na nga loo xamoon aw nit maa ataahum dikkal leen woon min na aji waa demil xam li tikkam njëkk sa de ndax nga waat ñañ maaka ñi nga xam ne yàlla mësa yónni ci ñoom ab yonent laa rahum boo ñoom yaxta nañu allahu yàlla la fi yàlla mi nga xam ne xalaqa bind na ma samaawaati asamaani juróom-yaar wala laak suuf juróom-yaar wa maa baynahumaa nekk mi nga xam ne mu bind àddina yépp dale ko ci bésab déwéer motli ko ci bésab hajjuma de mënoon na to motli dindi yépp ci benn gendeeku waaye dafay jàngale yéex de su ma sawa topp mu jublu ala arsi ca arasam nga de mu jublu aras jublu ga nga ne xel na ci moom maalakum déen ñaan leen min dooni ko dun moom min wali naa ji dimbale de wala safeen du jaage nañu jañal mbugal de afalaat tazakkaruun tere ngeen waadu gëm di tadru dana mu dogal la ma mi na sama yi tuke ci asamaan dal jëm ci suuf yàlla dana dogal mbir mu jóge ci asamaan wàcc ci suuf loolu ji de fi feeg àddina fi daal dogal bi mu ngi jóge ci asamaan wàcc ci suuf àdduna juróom juróom ñaari fan la bés bu nekk fa yàlla li ko laaj xal fee wax léegi addina bi juróom-ñaari junne ci at yonent ci junne bu mujj bi lañ ko yónni kóode yi doon nañu wute ci jamono yu njëkk ndax xeet wi danañ matal junne bi am duñ ko matal suyooti wari séeréem bu mu tuddee waa alkesh du mu jaawasati ummatil alf ne xeetu yonent danañ danañ jëddi junne bi de xamul nag junne bi ci topp xam na ne duñ ko jeexal waaye junne juróom-ñaari moom danañ ko weesu de te ci ay hadis la ko jëlee ñu ne diggante Adama ak Nuhu junne at la diggante Nuhu ak Ibrahima junne at diggante Ibrahima ak Musa ñaari junne ci at diggante Musa ak Isa junne ci at Isa digganteem ak yonent juróomi téeméeri at la ak juróom benn fukk yonent ngi juddu woon waaw ci ci ñépp juróom beneen ba booba jeexagut te ba yonent ñëwee ak léegi ba mat na junne ak ñetti téeméer ak juróom ñetti fukki at ak juróom benn ci ren jotoon na ca junne juróom beneel ba ñeent téeméeri at yu manqué junneem bi jeexal na ko mottali na junne booba jeexal na junneem bi li ci topp nag yàlla ko xam waaye amul solo de su juróom ñaari junne at rek mat na li ci tegu ndolal rek la de fee juróom ñaari junne at yooyu nag dogal baa ngay bàyyi ko ci asamaan di jëm ci ci suuf su ma yaaru joo topp yéeg ngis ma nag ak dogal yépp di lay jëm ci moom fi yow nañ ci bés kaana ba mu nekk na mis daaroo kembam alfa sana si dina feet maa tax doona ci liggéey liñu ko de soo xamee ne di def di doomu aadama yi sax ci suuf jeex na nag te mooy juróom ñaari junne at yee yàlla yéegee mbit ma yóbbu ko fa moom nag de léegi asamaan ak suuf yëpp amatuñ dogal ci loxo yàlla rek la ci bés boo xam ne junne at lay tolla gannaaw wax na ca saaru saara ne juróom fukki junne at lay tolla de mooy peccam yàlla moo gën a tat ci bés yi yàlla bind yëpp waaye yàlla dana ko xoyofal ci ku gëm yàlla bam toll ni cam julli farata bu mu doon ci àddina ne naka mu ñëwee ci àddina rek zalika jojule aji bind ji aji dogal alimul xaybi mooy aji xam ak faddu wa saara tegal teew de alaasi su mooy aju not ci góoram arrahim mooma di aji yéram ñooñ toppam de da si yàlla ma nga xam ne ahsana xewe rafetal na mu ku la sey ndépp la xala xool ko de yàlla mi xam ne lépp lu mu bind bind na ko bind bu rafet ci sa si amul ma foom de leneen lu mu bind ci de dafa wane ne moo bind lépp te lépp lu mu ko bind bu rafet wa badaa mu xalqal insaani bind ak nit ko ci mutu ko ban aadama yàlla ko bind mu bàyyi ko ci ban xam ne dayoo na daweeti ama jaara topp mu def na law ngir tam min sulaala ci mu tuge ci eh, aw lumb min maa in tuge ci ndox may mu yaa doodi de doomu aadama moom yàlla jële ko ci lumb woo xam ne cosaana lumb mooy ndoxam maniyu suma sawaaw topp mu masale bindam aadama wana fa katam fa wal fii moom min roowee roxam de ba yàlla bindee aadama digal malakul mawti mu ci xaaji suuf yu bokkut ibbi ci xeetu ndox yu bokkut mooñe ko banab aadama ba mu tooyal ko muy ban bu tooy xepp di tax ci loxo mu nupp ko ba ba mu xam ñeneen fukki at mu wow waaw ñeneen fukki at mu xam ne mi nga dëgër kër nga nag mel ni xaleer muy téeméeri at ak ñaar fukki téeméeri at ak ñaar fukki ci la yàlla matal bindal aadama soog a digal roxam nga gawal ci moom roxom nga roxo gaa ko dundal nag te roxo gi mooy mbindeef yi yàlla jëkka sàkk ci mbindeef yi roxo mooy roxo gi mooy mbindeef nga xam ne ni malaaka yi mel la mel ak malaaka yi googu mooy kan moom la dawal ci aadama ba dund moom la dawal ci insa ba mu dund te amul baay moom la dawal ci jibril ci boppam wajaala tam def lakum ñeeleen yéen doomi aadama sam ak déggaloo wala saara gis loo wala fi la saaki ba yàlla bindee doomu aadama bind bu yéemu boobu sàkkal na ko nopp yu muy déggee ak bët yu muy gisee ak xol bu muy jaxeere xalilan cant gu aji néew maa tas kuroon cant fenale yàlla mi bind doomu aadama jële ko ci ndoxam maniyu def ko mu lumbu gannaaw ko def ko mu diw gannaaw ga mu def ko mu diw yàpp gannaaw ga mu def ko mu diw yàpp wadd ko yàpp dawal ca sàkkal koy bët di ko déggloo di ko gisloo xam ngeen ne war doona def lu mooy jaamu borom boobu de te bañ koo sàkkal bokkaale ci am kattanal di la déggloo ci yàq nopp du dara lu mooy ab yàq ci am kattanal di la gisloo ci morceau graisse rek la teg ci sa kanam def ci doole gis ngay gis gis gu day ni mën ngaa xool fi asamaan di la wax loo ci aw suuf moo di làmmiñ kooku kenn la tawéet na te rek moo yow jaamu rek mu def doomu aadama nag muy xalifa yàlla ci suuf di buur boo xam ne foo ko fekk ngi ànd ak nguuram bi mooy buur bi làmmiñ bi mooy antan faret bi tànk yi mooy waruwaay yi muy kuccee loxo yi mooy jaam yi koy liggéeyal bët yi mooy garde yi koy wattu nopp yi mooy asan yi koy indili xabaar muy buur gu sotti naka naka buur ci nguuram amee asamaanam mooy jankam néegam am suufam mooy ruumam néegam am xarasam mooy lalal bi tëdd am kursiyoom mooy siis bi muy àggale gan am ay xéewalam mooy li muy dundale njabootam am safaraam mooy meram am aljanaam mooy xéewalam yi muy bégalee kum bëgg a doomu aadama ji gën a tuuti kat am na loolu ci katam ba noppi te jàmbat naa amul dara waxaaloo wax nañu ñoom way weddi dekke ay saa naa ndem faddu nañu fi lar di ci suuf inaa naka nun la fi way nekk lañ ci bind jadid mu dee aji xeer ah gannaaw dee ba kunu yan mën nañoo dekkalaat ñu dekki fàtte na xaat ni jóge woon léegi bal bayhum ñoom kaafiruuna way wedd nañu bi rabbihim ci dajeek borom seen kul waxal ya tawafaakum dana faat leen malakul mawti malakam dee la si maamu ci la wakileef na ko bikum ci nga ay roxo ay roxo seen de wax leen ne mbooleem yéen doomu aadama yépp malakul mawti dana faat seen roxo ngeen dee dee moom kenn du ko werante ndax ñëpp janoon nañu moom kooku moom biñ ko werante israfil ma malakul mawti mooy ngëp seen roxo yi waaye ma daragal de suñ ko ko sante suma turjawna topp def na delloo leen ilaa rabbikum ngeen jëm ci borom seen def wax na ne allahu yatawaffal anfusa ne yàlla mooy faat bakkan fii mu wax ne yatawaffakum malakul mawti fii mu ne malakul mawti faat feneen mu ne tawafatu rusuluna ay malaaka sunu nga xam ne foofa mbooloo lañ dàqwante wudde malakul yàlla mooy aji ci dëgg-dëgg feek jeexalul fanu jaam bi malakul mawti mënu ca dara su fekkee nag ni dee am jot na malakul mawti la yàlla mooy faat roxo moo tax yàlla wéet jëf ci moom ci foofu malakul mawti itam yàlla sàkkal na fa ay bëkkale yi koy dimbalee juróomi téeméer ci lay joram juróomi téeméer ci càmmoñam ñooñu ñoom lay xebal ñoom it ñooy méngoo faat ak roxo su fekkee julli la mu yebal ki ci la ci lay joor ñu dem ci aljanna fab lu rafet lu xeeñ waaw indi ci la ci lay joor ñu dem ci aljanna fab lu rafet lu xeeñ waaw indi buñ ko ko wanee bu ko xoolee rek dootu nee nga xëf mooy mooy tax nga gis mu xulli ba ñu dootu xëf waaw xet ga bu ko xeeñee mu tafal ko ba kanam di kóol waaw dootu bëgg xet ga dañ ci moom noonu la ñu koy sigiral ñu rog ci rawam ba raw ga dana génn te ko yëg su fekkee jàmm yàlla bëgg la su fekkee nag ni safaan baa mu yebal ci càmmoñam kooka waaw dem nga amee ak yenn ñangite koo ne waaw ñett téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ci bañ waaw bu ñëwee rek dëbb ko ca waaw euh, bopp digg bopp ak waaja mu génn ca tànk waaw bu ko defee bañ bu nekk jàpp seen ci seen nit ci malaaka ñu ko bipp ma ngay yuux yuux yoo xam ne kay mbooleem ñu dëkk asamaan ak suuf ñu ngi koy déggandoo lu muy nit ak jinne ñoom seen bakkaar yi koo dégg waaye kuy dee ma yépp di déggandoo da baroo bay génn rek moo tax yi tax yàlla ne mooy faat yi tax mu ne malakul mawtee faat yi tax mu ne yónent ci malakul mawti yooyu ñooy faat de loolu li ko teg nit ñi yàlla ba léegi di doxale wu kenn moom rek la bind waaye naka la sàkk rek ba nga xamee ko nga daal yi waaw def len wéet bi ci sax ñu jëm ci sabab yi nga fàtte na yàllaay def moo tax ba dara desul lu de yàlla yi jiitu la de waaw xebal moom itam keneen ku dox waaw sa digganteeg moom de waaye su jaam bi dindee bépp waas da tu digganteem ak yàlla bu booy am na jaam yoo xam ne yàlla dana leen garale mooy ngëp seen roowa ak loxoom de Fatima tu bintu Muhammad ca la bokkoon def makum joona tara doon da gisoon nga yow di si nu mujj di moona ba way weddi ña naa ki sooroo siim way jàpp lañuy bopp seeneen rabiim fa borom seen ba nga xamee ne xiifar yaa nga teew fa pencam yàlla nag torox ba ne tot ku ci ne dafay rus ba du dana dafay sëgg de waaw dana dana a sikki ndax gàcce gañ toggoon ca àdduna seen ñaaw teew yëpp a teew fi kanam jaami ña nga naa rabbana borom sunu absar naa gis nan lan wa sami naa dégg nan dëggug yonent sa farjanaat jaloonu na ca àdduna naamal na jëf saale an jëf ci yiw dinaa na noonu moo tënul koy xool nañu léegi de léegi nag xam nañ ne yëpp dëgg la jaloon ca àdduna nag ñu itam ñu jaamu yàlla moo tax de tuub dana jariñ waaye daal feeg janowul ak dëgg ga de moo tax yàlla dana nangu tuub ak jaam fee xarxarlewul bu xasee xarxarle rek dan janow mi dem xalaaxira yàlla dootu ko dara yëpp dana janow moom moo tax wa kenn du dee ci te gëmuloo waaye gëm dana dootu jëriñ de gannaaw boo xamee ne xaybu ne gëmatoo ci xaybu da nga koy gëm kay ba nga koy gisagut xam ne dëggal rek nga ca waaye nag nekk ba janoon moom ay janoon moom weddi weddi xamati jëre moo tax googu googu gëm dootu jëriñ de buur ne walaw sina doonte soobal nanu boo gisoon loolu da kon nga gis nit naa kon jox ku ne na lépp bakkan fu daa am jubam yàlla bëggoon ñëpp jub kon ñëpp jub de yàlla mën na loolu de waaye du loolu la soob walaw saa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an su ko neexoon ñëpp gëm waaye yàlla bëggut kenn yemoo de dafa sàkk ay jaam yoo xam ne daf leen dara loxo waa te ñëpp waa xemoon ci gëm kon loolu doo am de walakin lu nekk xaqa na alqawlu baatam mbugal ba min ni ci man mooy lan am la an na wallaahi dana ma feesal jaanama jaanama la ji la ji ne yoon ak ñi ak meen ñi war leen yàlla xasoon na xasal jaanama ne dana ko feeñal dana fokk am kuré boo xam ne dañuy weddi def fa suuqoo mos leen mbugal ma bi maana si tum ci sabab si fàtte day seen li xaa yow mi kum dajeg bés seen asa bi de de yéen a waccoon na alaxira mos leen koo faggul benn yoon inaa naka nun nasinaakum bay nan leen ci mbugal naka ngeen fàtte woon jét bi de o suuqoo xaraf leen asaabal xul di mbugalam béen mooy safara woo xam ne da ngeen cay dëkk faw si maakum tum ci sabab si la ngeen nekkoon tàmbaloon doon jëf ko inna maa yow mii naka gëm daa dinaa ci alxuraan sunu la dina ñaan daa dugg leen waa def leen daa moom xar la ñuy rot si jotam di ñu di jote di gëm alxuraan mooy ñi nga xam ne suñu daan waa dee alxuraan ñu rot si jotal seen borom ba sabba sañ di am dara bi mbir mu ñuy way lamboo cant ak borom seen le ñuy wax subhaan laa yow bi am di woom te ñoom laa yow takk bi doon rëylu si ñu yàlla di junóobuum ay werteen dafa jaafa dana yëkkati bi junóobuum ay werteen anil ma baaje wali ay setluwaay fen rek buñu guddi jotee ba ku nekk dem ci lalam ñoom dañuy wàcc seeni lal waaw dem di julli seen borom de yadona danañu jaamu rabbum borom seen xaw fan ngir garagal watamaan ak ngir ga yaakaar yërmaaneem de wayun suqona dañuy sadaxe mi maa saqnaam ci leen la ñu wërsëg leen da suñu xamee alal itam waaw di jëdi di salaxe ngir yàlla rek fala taalamu moo tax xam tit nafsun bakkan maa wax yéen a la béyee dawum ñeeleel min qurrata ayunin ci sedd ay bët de moo tax la yooyu yàlla dencal ci ñu sedd seen xol kenn xamul nam day de jasaan gi nu mu di fay dinaa kaanu jalañ nekkoon yaa ma doon doon jëf ko de moisi nu jabal na ne yow yonent yàlla soloma jëf joo xam ne dana ma tabbal xal janna te musal ma ci safara ne ko laaj nga lu màgg de waaye daal ñu jàppandi na ci ko yàlla jàppalal da ngay jaamu yàlla te bul ko sakkal taxawal di di génne asaka ci sa alal ak néegam yàlla bi dem nga ko ndax du ma la tegtal guddi yi yëpp mu ne ah kay yow yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam mu koor du kuréel a suy dox sa diggante safara sa fay fay bakkaar yi ki ndox di faye safara ndax duma la tegtal nag bopp mbir mi ak kenu li ak njaloxton la mu ne ah kay yow yonent yàlla mu ne ko bopp mbir mi moo di lislaam da ngay kenu li moo di taxawal julli njaloxton li nag mooy jihaad de ne ko ndax duma la wax nag kuuram yooyu yépp mu ne ah kay yow yonent yàlla yonent jàpp ca wa ne ko watul ma kile de maas ne ko ah yi ñuy wax ci suñu lami yëpp yàlla dana ko danañu ko jàppe mu ne ko sa lay ñàkk ana luy yóbbu nit ñi safara lu may seen góobee fi lamiñ ne ko da ngay dimbali ko julli ji lëndëm guddi de dégg laaya ñi sa jaafa ci man ma sajjee ba rabu mu xaban wa wala saxnaaw saxnaaw. yàlla dana leen jox fay goo xam ne baal loo mas a gis ak loo mas a dégg de jàngalaay yóbbu la soobee. balaa taalamu nafsun maa uqfiya lahum min qurrati a'yunin jazaan. yàlla dana leen fay loo xam ne bët mësu koo gis nopp mësu koo dégg mës a toq ci xolof loo xam ne lu lu ñuy bànneexoo la loo xam ne lu sedd seen yonent ba ne sallallahu alayhi wa sallam dencam yàlla yàlla dana woo mbindeef yëpp ne leen yàgg ngeen a wax ma noppi noppi leen tey ma wax de sàkkoon naa sama askan man yàlla yéen ngeen sàkk seen askan ma bëgg ngeen yëkkati sama askan yéen ngeen yëkkati seen askan suufeel sama askan ma ne inna akramakum indallahi atqaakum ngeen bañ lu may diw doomi diw diw doomi diw diw ci geño sangam la bokk ci léeg sangam la bokk tey mbooloo mi xam suñ ko tedd de ana ña nga xam ne dañ daa yëkkati bu ci seen lal bu ci gannaaw bu ñu leen rawee waa di jaamu seen borom waaw yam leen ja aljanna tey mbooloo mi xam ko tedd de ana ña nga xam ne rijaarun laa tulhiihim tijaaratun wa laa bay'un an dikrillaahi waaw mbooloo génn de mu ne dem leen aljanna tey mbooloo mi xam kuy borom teraanga rek ana ña nga xam ne yaskuruuna Allaaha qiyaaman wa qu'uudan wa alaa junuubihim ña nga xam ne dañ daa tudd yàlla di taxaw tudd yàlla di jëkki tudde yàlla di tëdd ci seeni wet waaw dem leen aljanna tey mbooloo mi xam ko tedd wet nit du bokk ci ña bari sikar mukk lu may parce que xam ne dafay sikar di taxaw sikar di toog sikar di tëdd de afa man kaana mu'minan ka man kaana fasiqan kooku lu ko wasal wàcc na ci sidna Ali ibn Abi Talib ba nga xamee ne ma ngay weranteeg Abbas booba Abbas jëmbaloo gudde Sidna Ali na ko Abbaas yéen a bon yéen Bani Haasim yéen a bon yéen a xiis yéen a bon dem ànd ak noonu yonent bi sallallahu bi yonent yi gën ci mbindeef waaye gëñoo mooy di ànd ak noonu yàlla yi di xeex ak yonent bi mu ne mu ne Abbaas na ko waaye Aliou yéen da ngeen di bon bon rek te du ngeen ñu seetali baax baax te xam ngeen ne ñu ngi am Aliou da ngeen a am i baax baax yéen lu ci baax baax. gannaaw bu ngeen weddee yonent bi génne ko ànd ak noonu yàlla xeex ak moom yéen bu ngeen amee baax baax mu ne ko ñooy nandal ñooy nandal aji aj ñooy ganale gan ñi waaw ñooy ñooy ñooy xaar néeg bi sidna ali ne ko amu leen dara ci yiw laa jël ali dëggal la ali wax de naa fa man kaana ka nekk na mu mu'minan aji gëm na ka ali ka man kaana ka nekk na mu faasiqan de aji weddi laa yastawoona hemu timi de ñi gëm yàlla ak weddi yàlla mënu ñoo dal di dal fasale am na la si ne ndaal ñaaña amoon gëm nañu waa mi loo tañ jëf saalihaati jëf yiw ya walawum ñaan na leen jannatul mawaa janay sax de nusuran mbir muy bernde ñi nga xamee ne àddina barab ak jamono la barab bi mooy juróom-ñaari suuf yi ak juróom-ñaari wàll yi nga xam ne moom lañ tëddale suufu doon ko jamono di juróom-ñaari fan yi moo jaanama itam ay déere jaanama di juróom-ñaar darajay aljana itam di juróom-ñaar ak ndolla bi nga xam ne yàlla dana ko diggee na ko yàlla ne ko def lu baax moom dana la fay dana la dolli moo tax aljana moom di juróom-ñetti daraja janatul ma waa ngi gan la ji daarul jalaal daarul xaraar daarul salaam yépp ci ay aljana lay ak daa janatul ma waa ak janatul xuldi ak jannatu na'im ñuy juróom-ñaar ak firdaws juróom-ñetteel rek ñaan gëm yàlla naka adiyo ku dëgg ci dëggoom ñooñu ñoom aljanna lañ jëm mooy seen bernde maakaano mooy aljanna ji ci daraja ji jëkk ji yépp te lañuy dugg ku nekk nag di néeg nag cam ay jëfam yu ñu yenoon te na ne delloo mokkal ci alxuraan foofu la sa kër gi dolli ci aljana waaye aljana yi nga njëkk a daj na sa a sax ci xolal doomu aadama rek waa man la si ne daal ñaaña ko sax weddi nañu comme maa waaw sax waaye seen maa ko soxlaa kullama araado bépp fu ñu namee an yaxruju bu ñu génn naa bi ci moom waaye doo delloo leen ko xaraf leen asaaba ñaari mbugalam safara te si mbugal mi nga ne kuntum ci sa si di weddi ji ci moom de wala nu fi xanam te wallaay nanu mosal leen mais saabi ci mbugal lat naa ma yaa jege de kéefar yi du ma yem ak moom ci du ma yem ak ñoom ci denc leen safara rek de kéefaru safara de mosal na lañ ko keroog xale Badar de jaray ga ak jàpp ga Abu Jahl ibn Hisam keroog lañ ko rey Abbaas ñu doon xuloo keroog lañ ko jàpp de waaw ak décor juróom yaari ati décoré doonan xasaabi jëkk mbugal ma nag bari ma yaa ji mage laa law ndax dañu yarjo nañu dellu ndax mbugal mu jëkk mi waaw ku ci yàlla bëgg mu jàjj la nga far dellu ci sa borom de anaka abbas o man asdamu bet kenn di gën a tooñ i man tukkira jëkka waa def na ko bia trabi ci alquran yi boromam sumaaroo topp mu dëdd xanaa walis ko de képp koo xam ne ñu ngi lay waate alquran nga dëdd ko kooku yaa gën a tooñ ci àddina de inaa naka nu mun tax imoona yàlla dana fay moom ca pencam yàlla rek yonent na ne ku takk raaya ci te xam ne du taxawal dëgg moo tax waaw mujrim nga képp ku dënge sa yaari wajib mujrim nga képp koo xam ne itam waaw tooñ nga wala dimbale nga ko mujrim nga rek wala xalaatee naa jox na Musa Musa al kitaaba tawret ku la am tuuti ci nag Musa moo tax guddi ga ñaan yonent daje na Musa waa ca asamaan juróom-benn ja wa jaana wa def nañ Musa tawreet uddan ñi aji jubal ñu bari ay ñe bari tawreet di wàccoon ci Musa ci la yàlla ci la yàlla jubbante bani Israayil de bañ jub wa jaana tan def minum ci ñoom ay matan ay njiit yàlla def leen ñu ñu leen ñoom bani Israayil ci seen jamono yaa doona danañu jubal nit ña amrina ci ndigal suñu sama sabaru bañ muñee de ba nga ba bañ ko jooytu nit ñi topp ndigal yàlla ba def ko muñ waaw dara yàlla ba bañ koo def def na leen ñu ngi ciy def def la am njiit li kat maye yàlla waxut bañ xamee waxut bañ topp yàlla bañ muñee rek la def na leen ñu ngi njiit bañ muñee moo tax ku bëgg a nekk njiit waaw fokk nga muñ de ak yaar yaar yëf la nekk su bëgg a nekk sang su tàggale yooyu yaar laa bu dëkk bëgg a nekk sang da nga da nga ay ca la ñuy xamee ca la ñuy xamee dara jaam da nga yaaram ne bu fekkee ni bakkan dafa rëy dana sonn ci càkku teefam de moo tax ku bëgg a jàng nga sonn fokk itam nga xëy na lor mbindeef yi de te jéggale ko de fokk mbindeef yi la lor ñoo xam ak ñoo xamut la xam ak la xamut lu ne ci yow ak lu néew ci yow ci lu bon lépp danañ la ko fekk sang mooy ne lu ñaaw lu ne danañ ko sotti ci moom te dara du génne ci lu lu rafet fokk nga muñ moo tax mu da ngeen leen ñu di ay njiit ba nga xamee ne muñ nañ de wakkaanoo tañ nekk yuqinoo di hóolu bi ayatina ci kaawtee sunu de dina rabbaka naka borom soo moom yaftilu dana mu fasale day na moom diggante leen yomal qiyamat jëtte ngeen yàlla fii maa kaanoo ca lañ nekkoon yaxtalifoona doon wute fii ci moom ci mbiram dine de awalam yaa di ndax biddu lawum ñee leen kam bari na ahlak naa bu nu halakee min qablihim ci njëkk seen ñal quruni ci xeet ndax Quraysh gisuñ ci jant yi bu ñuy dox di dem saam ndax gisuñ jant jant yi de hijj rek yaman yaman inna fi zalika naka aji naka la ji loole laa tin tekkali tekkale kattan sunu afalaa yasmanuun te dañu dégg alxuraan dégg ak setantal awalam yaraw ndax dañoo xamul ne ana naka nun na suuq dana nu mangaal maa ndox yi ndar la jëm ci suuf ak jum si ci fekk aji wow ndax gisuñ ne yàllaay manga taw bi sotti ko ci suuf wow koŋ gàncax ne bu fa booba de wala ko ji tañ génne gi ci moom saxan mbay saakulu dana lekk ne ni ci moom xanaa mu waay ji di def seen waar ma ci bopp seen de afalaayum te dana dara ñoo gis xam ne ki man loolu mën naa dekkal ku yàlla mi mën a wàcce taw ci suuf su génne ca gàncax mër-mër ji ji di ko lekk mu génne ca mbay muy màgg ba xëy focc waaw xëy def depp waaw di ji ñu góob ko di ko lekk te man loolu mën naa dekkal ku dee de waaye xulona wax mata salkatu ana kañ bile kañ ci pencam yàlla in kuntum dem nekk ngeen saadiqiina di way dëggal ñu ne pencam yàlla kañ la waay kul waxal yawmat fathi bésab bugal ba laa yam fa jëriñ ci lesi na a kafaroo weddi nañu imaanum gëm seen de bés pencam yàlla bés ba yàlla di wàcc bugal ci xéefare keroog ku gëm keroog itam dootu la jëriñ de wala um déet ñoom ñu doon def yi xelen ci de fa arid daddal anum bali seen wanta seen ñu ne ñu likul ñu de dadd waaw te mu ñandikul danaa wàcc ci ñoom bugal de loolu jëkk laaya xare yi la de gannaaw ba digal nañ ko mu xare ñoom de